bu ñu xamee kan mooy Seydina Omar ibn al-Khattab moom mi nga xamante ne nii dugg ak ci lislaam ñaanu yonent bi aleyhi la mooy Seydina Omar ibn al moom li ko indi ci lislaam du moom moo ñëwal boppam wala da koo neex wala da koo lii mais istijaabatallahi istijaabatan istijaabatallahi li du'aa'i nabiyihi aleyhi salaatu dafa nekk nangu ñaanu yonent bi aleyhi bu yàlla nangu seydna omar nekkul lulul ñaanu yonent bi bu yàlla nangu ndax gisoon nañ ci début bi bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne allahumma a'izz al bi ahabbi rajulayni ilayk bi omar ibn al aw bi abi jahlin bi amr hisham yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne woon yow suñu boroom te gisoon nañ ne xadiis yooyu ñëw na ci yoon yu wér yu xasan ak yu daif yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne allahumma yow suñu boroom yow sama boroom a'izzal islaama dëgëralal lislaam yëkkatil lislaam dëgëral ko bi ahabbi rajulayni ilayka ci kenn ci ñaari góor ñii ki la gënal ci ki nga gën a sopp ci ñoom ñaar muy Umar ibn al wala amru bnu hisham te amru bnu hisham mooy abu jahlin alayhi laanatullah ñoom ñaar la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon ñaan yàlla dëgëral diine ji jaare ko ci kenn ci ñoom yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi demee ba ci biir yàlla wan ko ne mbir mi seydna umar ibn al la moo tax mu mujj ko ni mu ñëwee ci riwaaye abdullah ibn abbas bi mu ne allahumma ayyidil islaama wala a'izzal islaama bi umar yow suñu boroom subhaanahu wa yal na nga dëgëral diine ji jaare ko ci Umar ibn al-Khattab taala anhu wa kon bu ñu xamee ne ñaanug yonent bi na aleyhi salaatu wassalaam gu nangu moo tax li ñuy gis ci xilaafam yépp nga xam ne day dépasser l'entendement humain nga xam ne nit ku mel ni moom comme ni nga xam ne dinañ ko gis ci biir bu génnee àddina seede yi nga xam ne moom la mbokkam yi waaye xalifa bi topp ci moom di seydna Usmaan ibn Affan Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhuma def ci moom ñu xam ne loolu day génn entendement humain nga xam ne moo tax seydna Usmaan euh, ibn waaja lam tara misla ibn al-Xattaab abadan lam tara misla ibn al abadan lam tara misla ibn al abadan ne waa ji yow nanga xam ne fekk bi nekkee xalifa waa ji ñëw am yu mu koy wax dinañ ko gis ci biir insha allah mu ne ko yëgal ne ku mel ni Umar ibn al doo ko gis mukk bu baax ne ku mel ni Umar um ibn al-Khattab gis ci kaw suuf abadan mukk yëgal ne ku mel ni Umar ibn al-Khattab dootoo ko gis ci kaw suuf moo tax bi mu taxawee ci minbar bi kon moom Seydina Umar ibn al-Khattab muy discours bi njëkk comme xalifatu xalifatu rasulillah muy ki nga xam ne moo fi wuutu xalifaay yonent mi aleyhi salaatu wasalaam di seydna abu bakrin radiallahu taala anhu amirul muminin wa thani xulafaa irrachidin abu xafsin umar ibn alxataab radiallahu taala anhu wa arda moom mu commencé ne ayyuhannaas mu ne balaganii yéen nit ñi jot na ma jote naa que ann annaasa xaafu shiddati wahaabu xilzati yëg naa ne te agsi na ci man comme information que ne nit ñi dañoo ragal sama tar taraay dañ koo ragal waaye sama dëgër dañu ko ragal tamit loolu dégg naa ko te yëg naa ne am na te xam naa ne nit ñi dangeen koo ragal yéen loolu yéen a koy ragal ci man waqaalu te nit ñi yéen nee mooy nit ñi pas waxu leen yéen directement mais mooy ñi fi ne ñépp waqaalu ak ñu ëpp ci ci jamono jooju ñi doon dund ak moom gis ni mu meloon ñu ne waqaalu ñoom ñu ne muy neet mu ne yéen dégg naa ne dangeen ragal nit ñi dama ragal dañoo ragal sama taraay ak sama dëgër dañ koo ragal wa ñu ne laqad ishtadda umaru wa rasulullahi bayna adhurina sallallahu alayhi wa sallam ñoom nit ñi ñu ne way omar moom nga xam ne dafa taroon suñu kaw metti suñu kaw te yonent bi alayhi salatu mu ngi woon suñu biir yonent bi bi mu fi newee Omar dafa taroon suñu kaw washtadna alayna tar suñu kaw wa abu bakrin waalina duuna bi fi seyna abu bakar newee tamit nekk ki nga xamante ne nii mooy xalifa yonent bi alayhi salaatu wassalaam teewul seyna Omar tar tamit suñu kaw continuer mel ni meloon rek dëgër këcc ba pare mooy liñ naan nit ku metti ne loolu la fa kayfa wa qad saarat al umuura al umuuru ilayhi ba pare ñoom nit ñi nee nañu ginnaaw bi nga xam ne wax nañ loolu jamonoy se yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu nekkoon ku tar suñu kaw jamonoy Seydina Abu Bakar mu tar suñu kaw waay waay naka kon la ñuy demee te mooy léegi comme boo defee comparaison wala nga def raisonnement par analogie comme que daa am ñoo xam ne ay kilifaam lañ woon di Seydina Abu Bakar waaye di yonent bi alayhi salaatu wasalaam teewul mu taroon suñu kaw mais léegi kon naka lay demee bu dee mbir yi dafa mujj nekk ci loxoom nag mu yor lépp war ñoo jiite mu ne loolu dégg naa ko ci nit ñi alaa yëg leen fa'lamu ay naas wax yëg leen yéen nit ñi anna hadhihi shiddata qad ud'ifat aw fat yëg leen ne nag tar googu ngeen doon ragal ci man dafa gën a yokk léegi nag loolu moom bu yeboo ngeen xam ko mooy waxu dëgg ay woy fan lañuy amee ameeti nit ku dëggu kàcc rek wala di wax wax yoo xam ne ngir lu neex nit ñi daal di orner discours bi de telle sorte yow doo froisser kenn mooy ne xoolal fi mu jóge de yéen da doon dégg naa ne nit ñi dañu ne. dañoo ragal sama ñu ñoo ragal sama taraay ak sama metti ñu ne bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di dund dañoo taroon suñu kaw Seydina Abu Bakar mu tar suñu kaw ana naka nag la mbir miy demee bu mbir yi nee ci loxoom mu ne nag yëg leen yéen nit ñi annaha qad ud'ifat anna hadhihi shidda que taraay boo ngeen di ragal dañu ko yàlla nag da koo fulandi sax dafa gën a tar léegi da koo multiplier walakinaha waaye voilà waaye nag innama takunu ala ahli zulmi wa ta'addi al muslimin waaye sama taraay googu nag ci kaw ñan la tar gi yoogu yokku ci seen kaw yokk gi may wax ci ñan la yokk mooy ci ñi nga xam ne ay tooñkat lañu ak jalgatikat yi ci jullit ñi képp koo xamante ni nii danga fay nekk di tooñ ak loo ko foo man di bokk ak lu daraja joo mën a am ci yonent bi alayhi salaatu ak loo ko man di jege-jege ak loo ko man di luñ la man di moo xam maa la fal wala nu man di deme ku tooñ kooku moom forse bi nga sama taraay gi ngeen doon ragal dama koy redoubler ci kawam waajooju waaye sama mu ne leen loolu wala kinnahaa taraay googoog metti googu innama takunu dëgg dafa nekk ala ahli zulmi ci ñooy tooñkat yi wa ta'addi ak jalgatikat yi ñi nga xam ne fu fuñ ne lii mooy luwaay ñu def lu leen neex ndax ndomb tànk buñ am ñooñu nañu xam ne sama taraay day multiplier seen kaw amma ahlu salaamati wa diini wal qasdi fa ana alyanu ilayhim min ba'dihim li ba'd mu ne kantaa nag ñi nga xam ne ñoom ci jàmm lañuy dox duñu tooñ kenn ñi nga xam ne respecté ñi nga xam ne way diine lañu li diine ji santaane ci lay nekk ba pare di dox ci nga xamante ne mooy objectifu diine yi mu ne kantaa ñooñu nag fa ana alyanu ilayhim min ba'dihim al ba'd ñooñu man maa gën nooy ci ñoom que ñenn ñi ci ñoom jëm ci ñeneen ñi bu dee ci waa dëgg ñuy dox jàmm tey respecté loi yi di doxal di àtte li sharia bi wax di ci nekk ñooñu maa gën a nooy ci ñoom que ñenn ñi ci ñoom walastu mu ne leen nag déglu leen yéen nit ñi walastu ada'u ahadan yadlimu ahadan aw yata'adda alayhi hatta adaa xaddahu ala al ardi wa ada'u qadami ala xaddihi al axar hatta yad'ana lil haqq mu ne nag wallastu adan ne ñépp déglu walastu adan du ma bàyyi nag kenn ahadan kenn ak kenn nag ñépp ci dugg bu kenn taxaw naan ndax diw yaay diw yow da nga cee génn kenn génnu ci walastu waat duma bàyyi aha adan du ma teg nekkuma di bàyyi ahadan kenn yazlimu ahadan muy tooñ kenn laa wax aw yataadda alayhi mu koy jalgati ci kawam di ko tooñ too ci toojaange walla ndax ndomb tànk bu mu am wala lu mu ko ëppalee xatta lu dul ku ma gis nga def lool ci yéen adaw xaddahu dinaa jël lexam bi teg ko ci suuf alal ardi wa adaw qadami ala xaddil aaxar naa ko tëral ci suuf si lexam tegu ci suuf si sama tànk ma teg ko ci beneen lex bi bi des loolu na leer xatta ba kera waajooju ak ku man di doon yazanu xaq muy nangu déglu dégg topp ko xam ne justice lii la mu bàyyi tooñ gi nekk fekk bàyyiwu ko noonu laay jëflanteeg moom benn lex bi ci naaju tàng bi beneen lex bi sama tànk bii laa koy këdd ci lex teg ko ci te du jóg fekk déggul dëgg daal di koy topp toroxlu topp ci dëgg ji wa inni ba'da shiddati tilk la adaawu xaddi ana ala al ardi li ahli al wa ahli al mu ne nag kan ginnaaw sama taraay boobu ma leen wax ci képp ku tooñ ak ku jalgati ci kenn lex bi ci suuf beneen lex bi sama tànk laa ciy teg ginnaaw nag sama tàng googu yépp dinaa nekk ki nga xamante ne nii man Omar ginnaaw loolu lépp man dinaa nekk dinaa jël sama lex bii man Omar daal di koy teg ci suuf ngir ñépp ñoo képp koo xam ne waa ñi nga xam ne dañoo doylu tey yem ci li nga xamante ni mooy li dagan mooy ne bu ma taree ci ñii ñi ci des moom man pare naa jël sama lex teg ci suuf lu ñu def baax na ndax ñoom dañoo nekk ci yoon loolu mooy képp koo xam ne dangay jalgati mooy yow duma yi war ak pen yi lislaam wax yépp dinañ la ko teg ñi nga xam ne nag noo nekk ci yoon bu ngeen ma fekkee ma toog ak ñoom kenn duma xàmmee ci seen biir loolu beewoo mu leer ba léegi ci discours bi mu continuer moom Seydina Omar radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne ayyuhannaas yéen nit ñi inna lakum alayya xisaalan adkuruha lakum ginnaaw bi nga xam ne wax na moom lii mooy ak maandute wax na moom en tant njiit li muy def ay jëfalinam jëf ay jëflanteem envers ñi jub ak ñi dëng léegi nag lan moo des mooy ne mbir yi du affaire u nga xam ne yow yaay nekk ci kaw di def affaire di wax nit ñi di dégg élèves yi di déglu yow élèves yi am manuñ laa jox manuñ la ne déet déedéet léegi nag mu des yow mi jiite yow yow léegi yow yow lan mooy lan lan lan moo tegu sa kaw yow mu ne déglu leen ayyuhan naas yéen nit ñi inna lakum alayya xisaalan adkuruha lakum am ngeen ci sama kaw loo xam ne seen durwaala boo xam ne sama loos wi man la tegu boo xam ne maa ngi leen koy tuddal jàpp leen ma ci loolu mooy tenir leen ma rigueur ci loolu léegi laa koy tudd ngeen jàpp ko ba feek yàllaa ngi def ma jiite leen tenir leen ma rigueur ci loolu fekk gisu bu ngeen gisee ma daldi ciy dëng dara ñëw leen ngeen jàpp sama loxo forcé ma par nekkaay leen ma tuddal leen yooyu téye leen lakum alayya an laa ajtabi shay'an min xaraajikum wa ma afaa allahu alaykum illa min wajhi première boo xam ne man sama devoir la envers yéen ma def ko par force ginnaaw bi ma leen waxee loolu mooy mbir yi loolu la mooy ne képp kuy joxe ndigal tamit yow am na ndigal lu tegu sa kaw doone man président laa rek maa yor décret yeeg yooyu après man dara man moom carte blanche lu ma neex def wala maay sëriñ diw wala àgg naa maqaama sàngam man lu ma neex defati ci diine gi kantaa taalibe yi ñewewuñ ko déedéet taalibe yi daa am lu leen lu leen tënk sëriñ bi daa am lu ko tënk amul droit tamit di def lu ko neex voilà mu ne leen kon nag kaay ma tuddal leen yooyu première mooy ma bañ jël dar ci seen li nga xam ne seen impôt yi nga xam ne moom ngeen am xaraaj bi nga xam ne mooy jóge ci euh, dëkk yi nga xam ne jullit ñee ko ubbi ak yi yéeféer yi joxe en tant ñu nekk ci dëkku jullit dëkk yooyu l'islam bi ubbi nga xam ne alal ya fay jóge di ñëw mu ne ak alal façon alal yi ñëw yépp ak yi yàlla li leen yàlla jox wama afa allahu aleykum ak yi leen yàlla jox te yéen jëli ko ci geer yi ci xare yi première lu gàllu sama loos te nag na ngeen ma ci tenir rigueur mooy dërë xaalis woobu alal jooju lu ci man di ñëw ba duma ci génne fifteen lu dul ma dugal ko fi mu war a dugg première ngoog jàpp bu ma ko deful yéen amu ngeen benn ndig amu ngeen benn ay damay mooy ci jiite déedéet par force su ngeen di ñëw wax moom ba pare forcé ma ci benn ngoog jàpp leen voilà walakum alayya in waqaa fi yadi an laa yaxruja illaa bi xaqi mu ne te alal jooju bu tegoo sama loxo du génn lu dul fi mu war a dem ci dëgg walakum alayya an azida ataayakum wa arzaqakum insha allahu mu ne leen te am ngeen ci sama kaw ma yokk seen yiñ leen di jox ndax prestation yi moo léegi dëkk jullit ñi booy wax lu nit ñi naan léegi dëkk tubaab yi gina ki Seydina Umar ibn Xattaab li ñuy gise ci biir xilaafaam mooy ne diiwaan la indi diiwaan nga xam ne dafa recenser nit ñépp nit ñépp ci dëkku jullit yi recensé leen saxaaba yépp la recensé seeni doom seeni ak ku nekk mu recensé ñépp at mu nekk walla weer wu ne ñu am luñ lay jox selon sa njëkk a dugg ci diine ak jege gi nga jege yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy ne da gis ñoo xam ne ay quinze mille dinars lañ leen di jox par mois wala par at nga xam ne loolu moom danaan ko lii yaa ko moom ndax affaire yi alal la juy jógee guerre yooyu yëpp alal day dikk teg ci ak liggéey yi ñuy def ak impôts yooyu ak yi ñuy joxe pas azaka de ndax azaka moom yàlla nee na fee lay dugg yii bokkul ak yooyu yooyu nga xam ne moom lañuy ñuy jëlee ci guerre yi tamit suñu borom subhaanahu wax na fi muy dugg yii mooy alal yi ñuy jëlee ci dëkk yi ñu ubbeeg yooyu ak suuf yaak yooyu nan lay doxe alal yooyu Seydina Omar ak yi jóge ci dëkk yi di ñëw da ko doon séddale ci biir jullit ñi ku nekk selon sa njëkk ci l'islam ak sa jege yonent bi aleyhi salaatu wassalaam noonu la mooy mu ne leen nag jàppu leen am ngeen ci sama kaw ma yokk seen wërsëg googu dox jox yooyu ñu leen di jox donation yooyu prestation yooyu ma koy yokk insha allah mais nag bu soobee yàlla ndax mooy ne bu dëkk bi doxul lool manuma du yokkal kenn mooy ki nga xam ne moo njëkk moo di teg diiwaan ku nekk mu bind ay tur comme niñ koy gisee insha allah ba pare mu ne leen beneen boo xam ne téye ko ca ngeen jàpp ko ci man walakum alayya allah ulqiyakum fi tahluka mu ne tamit beneen boo xam ne am ngeen ko ci sama kaw mooy ne awma droit daal di jël xam ne lee luy gaañe la luy rayaate la ma daal di leen fa yónni ngeen dem dee fa ba jeex loolu awma ci am ngeen ci amu aw ma ci droit te téye leen ko ngeen tenir ma ci rigueur mooy lépp loo xam ne leer na ma ne même yi ñuy def xare xare xare dañuy xool tamit loo xam ne ñu ñu fa yónni du ñu dem ñoom it jeex automatiquement mooy ne te tamit du ma leen tamit sànni ci alkande mooy ne li ma leen di jiite yëpp bu ma ñëwoon ne tey sàngarakat moom dafa dagan ma ne ngeen bañ laa wax yéen ñéppay bañ ngeen ñëw ne ma eh kenn defu fi li nga wax ndax lii yow mooy sànni ñu ci alkande loolu kenn du ko fi def waaye tamit duma leen yóbbu ci guerre yoo xam ne xam naa ne ku fa dem daanaka ñun liñ bëgg ngir l'islam avancé du fa mën a nekk waaye ma yóbbu leen fa quand ngir ngeen dee loolu it lu ngeen am ci sama loos la tée leen beleen walakum alayya an asudda sughurakum insha allahu taala te am ngeen ci sama kaw tamit que seen frontières yi jihaad du jeex may maa leen di téyel yooyu këni armée yi ni ko yonent bi alayhi salaatu doon defe Seydina Abu Bakar di ko defe ndax diine gi yàllaa ne na dugg fépp loolu duñu ko bàyyi am ngeen ci sama kaw ma continuer liggéey boobu ba pare di sécuriser ña fa nekk tamit mu ne leen téye leen beneen a ngoog waaye càppaat leen walakum alayya in ghibtum fil bu'uth ay al ma'arik fa ana abul ayal hatta tarji'u mu ne jàpp leen beneen am ngeen tamit sema kaw këne bu ngeen demee ci guerre yéen ñi dem yépp seen famille yi ngeen fi bàyyi maay nekk seen bàyyi lu ñu soxla man maa koy faj alal amul dara lu ñuy soxla ci alal wala seen dépense lu dul man maa koy yor par loolu tamit tenir leen ma ci rigueur ku fi dem guerre li sa famille bi nga bàyyi ginnaaw soxla lépp maa koy assurer loolu tenir leen ma ci rigueur ku fi ba ku fi doomam wala yooyu dem guerre ñu toog nara dee wax xiif ñëw leen ci man forcer ma par force téye leen beneen nga ko fekk ñooñu dellu si seen kër yi hatta tarju'u yi ba dellu ci seen njaboot ñu ne na leen nag fattaqullaha ragal leen yàlla wa a'inuuni yéen nit ñi te ngeen dimbali ma ala anfusikum ci seen bopp ba an anni dimbali leen ma ci sama ci seen bopp ci ngeen fegal seen bopp ci man ndax ku fi def lu dul noonu li ma la wax sànq lexam bi dinaa ko teg ci suuf si jël sama tànk teg ko ci beneen lex kon nag ragal leen yàlla te dimbali leen ma ci seen bopp ci ngeen fegal ko ngeen fegal ma ko seen seen bakkan yi li leen seen bakkan di yóbbu te baaxul waaye wa a'inuni yéeni dimbali leen ma ala si ci sama bopp dimbali leen ma ci sama bopp bil amri bil ma'ruf nan ngeen may dimbale ci may digle njekk di propager la bonne parole waaye di propager la paix di propager li nga xam ne mooy defar ay diggante waaye di propager li nga xam ne mooy continuer njàngalem yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wan nahyi anil munkari waaye dimbali leen ma yéen nit ñi ci sama bopp ba digle tere loo xam ne lu ñaaw la mooy ne ak ngu njiit moom nu man di mel ak fu la man di toll bu wax dëgg jotee day ko wax dëgg waaye tamit bu dañu luy def lu dul loolu ngeen na ko du loolu bu waree def loo xam ne du noonu ngeen wax ko bu waree def loo xam ne gis ngeen ne lii lu baax la bu ko defoon ngeen daldi ko ci conseiller ba pare nag mu ne leen wa ixdaari nasixati fii ma wallaani allahu min umuurikum waaye dimbali leen ma ci di ma conseiller ci li nga xam ne moom la ma yàlla daldi gàll teg ko ci samay loxo ci seeni mbir ndax mbir yi moom moom lii seen dëkk la seen diine la man kenn rek laa ci yéen yàlla nag dafa def rek ma jiite leen kon nag dee leen ma conseiller ci mbir yi nga xamante ne nii moom la yàlla teg sama loxo te muy seeni mbir mu pare discours bi daal di tëj lii nii rek bu yemoon fii bu doon comme ni nga xam ne noonu la ko kenn ci sama sëriñ yi di waxe ne bu doon Seydina Omar ibn al euh, bi mu ku jàppoon ci ak dundam lu dul lii doy na sëkk ku ci jàppoon lu dul lii perto bu dee ne début cours ba ba léegi bi ñuy def tarjumaam ba léegi foog naa lii mooy ñeenteelu jataay ñuy def ci tarjuma Seydina Omar ibn al boo ci jàppuloon dara lu dul discours bi nekk xamal ne yow dara rëccu la waaye discours la boo xam ne comme niñ koy gisee ci kanam incha allah Seydina Omar ibn al-Khattab waxu ko noonu rek ci air bi waaye li mu wax mooy dafa leer nañ mooy ne bu ngeen amee bu ma amee ay devoir envers manit wala envers yàlla subhaanahu wa taala man mi leen jiite bokk ma man mii it am na ay devoir yoo xam ne envers vous loolu nag mooy njiit mooy ne doo toog rek di dicter nit ñi naan lii la alors que yow dara gàllu la yow yow lu la neex def affaire yi nag du loolu mu wax leen mbir mi julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di tëj discours bi wàcc dem nit ñi nag ginnaaw boobu Seydina Umar ibn al-Khattab dinañ gis ne discours am bii ci la teg tànkam ba nu muy génne àddina moom radiyallahu taala anhu ci kanam moo taxit dinga ko gis muy daw ci naaj wi benn njolloor muy daw ci naaj wi Seydina Usmaan ibn Affaan daal di yër ci fenêtre xool ci bun ci kii yi daal gis kuy daw ci naaj wu tàng wi ñépp ngi dallu ay yoor mbir yi tàng jër mu gis kuy daw mu yërndu ne mais kan mooy daw ci naaj wu tàng wi bi mu xoolee ba jege gis muy Omar mu ne wallahi innahu Omar maa ngi waat ne Omar la ñëw ba ci moom ne ko Omar ne ko yow Omar ana looy def fii mu ne ko dafa am mu ne ko yow Usmaan radiyallahu taala anhu dafa am benn ci géléemu azaka yi boo xamante ne baytumaal bu trésor public boo xam ne mu rëcc moo taxoon moom laa doon dàqi mu ne ko xanaa mënoo woon a wax rek kenn min abidika ci sa jaam yi wala min ummalika ci sa liggéeykat yi ñi nga xam ne ñooy liggéeyal xilaafa gi mooy nga waxoon kenn rek mu dem jàppi ko mu ne ko ndax gis nga fi keneen ku gën doon jaam mu ne ko ndax dane ko mënoo woon a wax kenn ci sa jaam yi nga am mu dem jëlal la ko mu ne mu xool ko ne ko yaa Usmaan ahunaaka abadu min nii ndax fii gis nga fi ci ci Madina gii ñu nekk même ñi ngay wax samay jaam gis nga fi kan moo gën a nekk jaam ko man Omar ba pare na ko yow ba pare Seydina Ousmane ne ko bi mu koy wax loolu laata mu koy toon ne ko tee ngaa ñëw ci kër gi nga toog digal kenn ci sa liggéeykat yi wala ci sa jaam yi mu ne ko dangaa gis ku fi gën a nekk jaam ko man dellul yow Ousmane ci sa kër gi nga toog est-ce que an anta tus'alu anhu yawmal qiyaama badalan anni farji' ila dhillika wa ma'ikal barid ne ko yow Ousmane est-ce que yow yow yawmal qiyaam est-ce que yàlla yow yow yow yow giléem gii ma ne la moo rëcc ba ma daw di ko dàq yow amoo dara loo may wax nga naan ma ay waxal diw wala sa jaam diw wala sa liggéeykat diw mu jëli ko ndax yow Ousmane yow bu ma njëmee ci kanamu yàlla bu doon gëléem gi dafa rëcc yàlla yow lay laaj mbir mi wala man la koy laaj yow la koy laaj wala man ne ko dellul ci sa kër gi nga newoon danga bàyyi ma ma def li may def moom moo tax nga gis moom Seydina Usmaan radiyallahu anhu di jooy ne ko laqad at laqad at abdta wallahi ibn al-Khattab man ba'dak ne ko wax ko di ko répété ne ko waat naa ne yow ibn al-Khattab di nga sonal ñiy ñëw sa ginnaaw ndax ñiy ñëw sa ginnaaw kenn du mën a def yi ngay def moom moo taxit di ko gis ci kanam moom Seydina Umar ibn al-Khattab mu sëgg ci lëndëm nekk ci tàntu ak jigéen goo xam ne yore gone di ëfal di ko ëfal taal di ko toggal ngir goneem yooyu di nelaw waaye tamit di ko gis ci kanam ay tujjaar yoo xam ne dañoo ñëw comme ni ko imaam Ibn Sa'd indee ci ak tabaqaat nga xam ne dañu ñëw Madinatul Munawwara bi ay commerçant yu mag ànd ak seeni caravane bi ñëwee ci dëkk bi Seydina Omar ibn al-Khattab fekk mu commencé lëndëm mu ne Abdurrahman na Awf radiyallahu anhu ne ko yow Abdurrahman ndax gisoo ñu daal di garder convoi yii guddi jot na te damay ragal ñu sàcc seen alal yi kon nag dama lay proposé est-ce que pare nga ngir ñu daal di leen di surveiller mooy ne ñun ñooy def veilleur de nuit mooy xalifa buy def veilleur de nuit bàyyil ñu def maag yow est-ce que d'accord nga ñu def veilleur de nuit mu ne ko nañ def ñoom ñoom yëguñu la xew ñoom ñuy def rondu ci noonu niñ doon def mooy dañ doon julli di surveiller waale ba bi guddi gi ñu dégg ci benn tànt am benn jigéen buy jooy xale bu fay jooy mu daal di ñëw ci tànt bi ne ndaw si ne ne ne yow jaamu yàlla bi maa ngi lay ñaan nga nax sa doom ji mu noppi mu ne ko ndaw si bi mu ko ko waxee dem commencé waat di julliwaat toogaat ba ci yàgg déggaat gone guy jooy mu dellu si ne ko yow amatallah yow jaamu yàlla bi wax naa la sànq ne la naxal sa doom ji ndaw si continuer waat nax xale bi bi mu demee di kiiwaat déggaan muy jooy mu ñëw ne ko yow daal man jaaxal nga ma yow gisuma lu dul ne jigéen gu jigéenu ay nga naka ngay bàyyee sa doom ji di yuuxu boobu ba léegi mu ne ko ndéeg mu ne ko yow yow abdallah yow jaamu yàlla bi xanaa xamoo ne kii dama koy forcer doom sama doom ji dama koy forcer ngir mu daal di fer ndax kat Omar di xalifa bi moom du jox donation yi mooy prestation yi du ko jox lu dul xale boo xam ne dafa fer ñi feragul du leen jox dara looloo tax ma koy forcer mu fer moom mu bañ a fer nag moo tax looloo tax muy jooy mu ne ko jox ko jox ko léegi jox ko bu ëllëgee nga ñëw ci Omar nga ne ko wax ko ni mu ne ko jox ko ba pare man dinaa leen jox léegi ni mu soxla xale yi ca suba ga moom Seydina Umar ibn al-Khattab bi muy jiw ci fajar ci jumaa yonent mi alayhi salaatu wasalaam daanaka mënuñoo dégg baatam ndax bi muy julli fajar ci kaw ngay wax ndax ay jooy mu pare ne ne daldi ne yabna al-Khattab bi sal amiru anta yabna al-Khattab ne yaa yées ab jiit yow ibn al-Khattab ñaata ci doomi jullit ñi ummati rasulillah nga rey ñaata ci ay liiru doomu yonent yu ci yu xeetu yonent bi alayhi salaatu nga rey ndax lim dégg ci ndaw si wax ko ne moom comme que loolu la politique boobu la jëloon ku ferul du la jox dara ndax jàpp ne loolu ween rek lay soxla mais bi mu gisee ndaw si noon mu xëy di jooy julli gi yépp daanaka da ko jooy pare di daal di rëccu ne nag léegi wax ci kaw public bi ne leen yéen ñépp léegi nàmpal leen seen doom yi ba ñu mat fi ñuy fere ñépp laay joxati ku juddooti rek am nga prestation ci dëkk bi mooy ne nañ loolu na ko ñépp yëg bu fi kenn forcé benn xale muy door muy teel a fer loolu nga xam ne moom Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu noonu la continuer woon nekkoon ci xilaafa gi noonu la doon doxal moom Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu wa arda bokk na nag ñi nga xamante ne nii bi mu nekkee xalifa yonent moom suñu boroom subhaanahu wa taala dafa euh, def benn sécheresse bu mag daldi am madinatul munawwara ak jamono ak côté yooyu ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ba kaw kaw yi dañ doon jóge ci kaw gi comme rek liñ naan gaa yi bu dëkk ba neexatul ñépp ñëw ci ville bi fees del madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ba ñi nga xam ne ñoo nekkoon aslam mi nga xam ne moom mooy bàyyi zayd aslam comme ni mu ñëwee ci imaam ibn saad li mu ko indee rahimahullah mu ne ñoom aslam de mu ne ñun dañ doon wax naan omar ibn de waat naa ndax omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sayyidina moo nekkoon kilifaam moo ko libéré woon te tamit moo bokkoon ci ñi ko doon liggéeyal mu ne waat naa ne ñun doon nañ wax ne Umar ibn al de bu yàlla teggiwul séeréer bii ci jullit ñi dina dee ndax ak ndax ak mettit gu ko dal li mu gis di dal xeet yonent mi alayhi salaatu wasalaam ta ci dara moo tax moom Seydina Umar ibn al-Khattab bi nga xamante ne nag ci la benn bés dafa génn pour wan moom ni nga xamante ne nii noonu la amee woon rigueur non seulement pas ci ñi nga xam ne rek ñooy ñeneen ñi waaye ci waa doo ay doomam moo tax benn jour génn na gis benn doomam boo xam ne xaal la doon lekk fekk ci jamono yi sécheresse ji nit ñi xiifa xiif ba dëkk bi daanaka kaw kaw yu bari daal di jóge ci seen àll yi dëkk yi nekk foofu ci ariyaaf yi ñëw ma madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam fu ne ñu def fa ay tànt bari mais Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu nee na maa ngi gis Seydina Omar di yenu ay saaku yu nekk di dem ba foofu di leen di toggal ñenn ñi di leen yóbbul sonn ci mbir mi ba mujj gi boo ko gisee dafa commencé ndax moom dafa weexoon mais mbir mi da ko jàpp boo ko xoolee day mel ni ko xaw ñuul xaw a ookor mel ni ku ookor ndax mbir mi jàpp gi ko affaire bi jàpp ak metti gi mbir mi metti ci moom moo tax mu ne moom Seydina Omar ibn al-Khattab benn bés dafa génn gis benn doomam boo xamante ne nii xaal la doon lekk mu ne baxin baxin yab na o oh, yab na yab na amiral mu'minin ne ko est-ce mooy ne waxu boo gisee lu la yéem lu la yéem nga naan baxin baxin yab na amiral mu'minin ne ko ah yow daal doomu jiitu jullit ni ah yow daal da nga fiy nekk di lekk xaal wa ummatu muhammadin hazla ba pare yow xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di deew ak yow nga yor say xaal di wër di lekk ba gore gi nee na ñi mu fekk mu ngi nekk yenn saxaaba radiyallahu anhu mer di ko répété di ko répété ba gone gi muy doomam ji bi mu kiiwee mbir mi mu tiit ba daw ginnaaw gi bi mu dawee li dalal meram mooy dañ ne ko moom moo ko jënd ci alalu boppam ci la xalam dara daal di dal moo taxit moom Seydina Omar ibn al ba léegi benn bés dafa génn ci marché bi bi mu génnee ci marché bi yor benn comme ni mu doon def di wër di wër ndax est-ce que commerçant yi ñu ngi respecter norme yi mu génn di xool bi mu génnee gis ay géléem yoo xam ne yu duuf lañ di jàll di romb mu ne waay anakan moo moom géléem yi waay anakan moo géléem yi gaa ne ko ah, moom mooy dafa gis géléem yu bari di jàll mu gis ay géléem yoo xam ne ñoo gën suur ci géléem yi yeneen yi ñu ngi nekk géléem yu yooy ñoom ñu nekk gëléem yoo xamante ne ni ibilan simaanan tamtaazu an baqiyatil ibil bi numuwiha wamtilaa'iha fa yasalu ibuli man haadi qaalu iblu abdillah ibnu omar fantafada amiru almuminin ka annama alqiyaamatu qaamat wa qaala abdullah ibnu omar baxin baxin yaa amira ami yaa bna amira almuminin wa arsala fi talabihi min fawrihi wa aqbala abdullahi yas'a bi mu génnee ci marché bi di xool gis gëléem yi di romb gëléem ay gëléem yuy romb mu gis yu bari yooyu mais mu gis ci yoo xam ne yu suur lañ mu ne ah mais gëléem yi moom ku leen moom ñu ne ko Abdallah de moo ko moom di doomi Umar ibn al mu ne Abdallah doomi amirul mu'minin moo moom gëléem yi ñu ne ko waaw mu ne baxin baxin yab na amiral mu'minin man de yéemu naa ci doomu amirul mu'minin di doomi xalifaay jullit ñi di jiitu jullit ñi woowal leen ma abdullah mu ñëw mais kan mooy abdullah ibnu omar imaamun fil wara'i wa zuhdi moom mi nga xam ne imaam la ci wàllu dee sa bopp ak dëddu àddina nga gis ni ko seydna omar ibn al-Khattab lool abdullah ibnu omar ibn al radiyallahu anhu nga xam ne dafa jaay àddina ngir alaaxira ngir yàlla ak yonente bi alayhi dara bëggu ko bokkoon na moom ci ni nga xam ne noon la rigoureux woon lépp lu mu dégg wala mu xam ne yonent bi alayhi salaatu wasallam wala mu gis yonent bi alayhi salaatu wasallam def ko bu dul jagleem da koy def moo tax doon na wër moom Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu taala anhu da doon wër léeg-léeg ci mbeddu Madina yi ala saakini afdalu salaatu wassalaam yor géléemam di wër ñu naan ko mais looy def nii mu ne rubba qadamin waqaa ala qadam wala waqaat ala qadam naan damay wër ndax amaana sama géléem gii ma war mu tegu foo xamante ne nii géléemu yonent mi alayhi salaatu wasalaam mas na faa jaar looloo tax may wër bu ma romb sax garab goo xam ne gis na ànd naa yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn bés ñuy dem voyage mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw ba foofu wàcc fa daal di noppalu tëdd moom lu mu yàkkamti yàkkamti bu fa jaaree day wàcc gëléemam tëdd foofu yonent bi alayhi salaatu wasalaam tëddoon kooku noonu la Seydina Omar ibn al-Khattab ne woowal leen ma ko gaaw mu agsi fii ni ñëw ma xool mu ñëw mu ne ko baxin baxin yab na amiral mu'minin ay way man yéemu naa waaye yow doomi amiral mu'minin ne ko yaa abdallah yow abdallah mu ne ko waaw mu ne ko yaa abati waxal ma dégg loo wax mu ne ko hé sa gëléem yi foo ko jële ma hadhihi al-ibla ya abdallah ne ko mii yow abdallah gëléem yi mooy lan lu tax nga am gëléem yu mel ni fa ajaaba abdullah ibn abba eh, ibn al-khattab umar ibn al-khattab ne ko radiyallahu ta'ala anhuma ishtaraytuha bi maali ne ko innaha iblun anda ay hazila ishtaraytuha bi maali wa ba'athu biha ila al-hima ayil mar'a utaajiru fiiha wa abtaghi ma yabtaghi almuslimun ne ko nag lii gëléem yii de sama baay lii ay gëléem la yoo xam ne yu yooy la woon bi ma koy jënd dama koo jënd ci sama alalu bopp laa ko jënde ba pare yóbbu ko fi nga xam ne mooy air yi nga xam ne moom lañ defar ngir jullit ñi képp koo xam ne ndax loolu dafa amoon muy alxima nga xam ne ku am ay gëléem ay fas ay xar yu mel noonu bëgg muy dem di sa di ñu koy sàmm foofu te kenn du fay nga xam ne ay air la yoo xam ne ñax yi ñoo fay sax comme ñu naan ay ay ay ay mooy kenn du ko bay dañ koy bàyyi noonu ñax yi di fa sax bu fa defee ku nekk ku am gëléem ñu koy bàyyi foofu bu ko defee yéen seen gëléem yi di mën a lekk ci pâturage bi foofu mu ne leen mu ne ko man de yii bi ma koy jënd ay gëléem lañ yu yoo xam ne yu yooyu lañ woon ma daal di leen jënd indi leen fii nii bi ma leen indee moom di sàkku tamit yóbbu leen foofu ñu nit ñépp di yóbbu seeni gëléem ma bëgg am tamit li nit ñi di am rek mooy am ci loo xam ne man mën naa koo am Seydina Umar ibn al-Khattab daal di koy xool xool boo xamante ne nii ba pare ne ko wa yaqulu ne ko nag wa yaqulu an ah, ab waa léegi wax nga lool léegi wa yaqulu an-nas hiina yarawnaha araw ibla ami ibna amirul mu'minin usqu ibla amir ibna amirul mu'minin wa hakada tasmunu ibluka wa yarbu ribhuka yan na amiral mu'minin ma abdallah ibn omar ne ko yaa abdallah ne ko ne ko qul yaa abati asma mu ne ko yow léegi bi mu waxee lool ba pare mu ne ko waa lool nga wax da koo jëndoon mu yooy nga yóbbu ko fële fi ñépp yóbbu ngir am lool mu ne ko waaw kay yow daal lool nga def léegi boo ko yóbboo foofu lan la nit ña fay nekk di sa di toppatoo gétt gi di wax naan sàmm leen nag yi gëléem yi doomi amirul mu'minin doomi monsieur le président kay nagam xam nga ne moos loolu la ñuy wax dañu naan la lan gëléemi doomi président wala doomi président suñu njiit bi ay gëléemam aca dee leen ko gën a toppatoo bu ko defee aca jox leen esco jox leen daan nan leen bu ñu leen di yóbbu ñuy naan sax say gëléem la ñuy njëkke ndax lan ndax yow yaay sama doom moo tax ndax dañu naan lii nag yi gëléemi doomi njiitu jullit ñi la kon nag léegi yow nga dégg nit ñi loolu la ñuy wax xam nga ne loolu la wax kon wa hakaza ci kaw noonu nag tas munu ko bu ko defee nag looloo tax yow si gëléem yi daal nag di suur duuf ngand ware wa yar bu mu daal di yokk ribu xoka sa bénéfice buñ ci mën a am ne ko yab na amirul mu'minin yow doomi jiitu jullit yow laay wax abdallah mu ne ko ya abdallah ne ko ya abdallah mu ne ko waaw ne ko yow abdallah ibnu omar yow laay waxal ne ko xud ra'sa alladi dafatahu fi hadhihi al ibil waj'al ar ribha fi bayti maalil mu'minin mu ne ko yow abdallah yow laay waxal ginnaaw ma la waxee lii xam nga ne nii lay dem gars yi dañ naan sàmm leen géléemi doomi monsieur le président jox leen mu naan géléemi doomi monsieur le président ne ko yow abdallah mu ne ko waaw ibnu omar laay wax yow sama doom man jëlal sa géléem yi jaayal géléem yi nu mu gën gaal ale na gëléem yi demal ci marché bi yaa ngi ci marché bi jaay leen ale jaayal gëléem yi te boo leen jaayee na jël la nga leen jënde woon ba ñu ba nga koy jënd nag ne dañu yooyoon la nga leen jënde woon ngay jël li ci des yóbbul ma ko trésor public baytimaal yóbbul ma ko foofu ni mu gën a gaawe nga gis ne rigueur bi nga xam ne noonu la meloon ak mooy ne yow bu dee ay doomam nii la meloon ak moom ana kan mooy xalaat keneen ay way suñu njiitu léegi waroon nañ ci kii roy minimum nga xam ne seen doom yi jël ay oto sans permis seen oto bàyyi di fel ay nit du mujj fen ndax lan c'est monsieur le procureur général kooku mooy procureur ah walla tamit nga fel mbir mi ki du mujj fen naan ci boîte de nuit yi génn yenu ay nit mbëkk ay kër mbëkk ay xaru jàmbur du mujj fen ndax lan c'est doomu monsieur le député diw wala monsieur le président diw wala doomu président la moo tax moom mu jàpp ne gaa yi ay goroom lañu lu leen neex mu ware leen lu leen neex di leen ndulli lu mu leen neexe te du mujj fen ñooñu de waroon nañoo gis Seydina Umar ibn al-Khattab ni nga xam ne noonu la doon dunde noonu la jàppe woon waa këram te bu fi kenn naan si impossible ndax Umar ibn Abdul Aziz di sëtu Seydina Umar ibn al-Khattab bii radiyallahu taala anhu nga xam ne moom lañ naan cinquième xalifata cinq moom bu dee cinquième mais jamono ju yàgg diggante moom sax daa mësul a gis sax saxaaba moom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu taala mësul a gis book Seydina Omar ibn al-Khattab gisul Seydina Ali ñoo ñëpp xamu moom ci taabi'i yi la bokk moom bi mu nekkee bi nga xam ne ci la nekk euh, am na saxaaba yum gis mais bari wuñu moom bi nga xamante ne nii ci la nekk xalifa muy Seydina Omar ibn Abdul Aziz bi mu nekkee xalifa lan la def nii Seydina Omar radiyallahu doon doxale texte dangay ngay foog ne kii ab photocopie copie la rek ci Seydina Omar ibn al-Khattab mais loolu lu mën a nekkal nit ñi nag mooy ne tenir rigueur bi day tàmbalee sa kër moo tax moom Seydina Omar ibn al-Khattab mas na yéeg ci minbar bi daldi wax ay mbir yoo xam ne dañ koy tere ci dëkk bi ba pare mu dem këram comme ni nga xam ne noonu la ko ñoom as aslam waxe ne mu dem këram ne nag dégg ngeen li ma wax ci minbar bi jullit ñépp dégg nañ ko bés bu ma déggee kenn ci yéen sama waa kër kenn ci yéen laa wax def fi lu euh, li ma ne li nga di li ngeen dégg def lu contraire yéen waxuma la pen euh, mooy duur yi ñu wax ak pen yi ñu teg ngir ku ko def yéen bu dee yéen dañ koy dama koy fulani seen kaw ngeen xam mooy ne affaire yi loolu la bu dee ne da nekk modèle yow looloo tax yàlla buy fay gi nekk modèle du ko fay comme ñi ci des yaa nisaa annabiyyi lastunna ka ahadin minan nisaa in na falaa tax taxna'na bil qawli ba jeex bi mu ne nag bu ngeen fi deful lu yéen ci da leen di fulandil mbugal yi mooy ne ndax soxnaa yonent bi alayhi salaatu ay modèle lañu waaye tamit soxnaa jigéenu jullit yaa nisaa annabi mooy soxnaa yonent bi alayhi salaatu mais mooy jigéenu jullit ndax jigéenu jullit ñépp jigéenu yonent bi lañ alayhi salaatu wasalaam lastunnaka ahadin minan nisaa melu ngeen ni yeneen jigéen ñi kër caan yeeg juif yeeg athée yeeg bouddhiste yeeg yemu ngeen ak ñooma ah. mooy di def lu leen neex naan ñu ngi seerali jiine ay jiin comme ñu nit nañ def ni ñoom du loola bu yàlla fëggee ñee benn benn mbugal yéen juróom la leen di dóor lool lay yonent bi lool la suñu borom wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ko ay soxnaam en premier mais jigéenu jullit ñi ndax ñoom ay jigéenu yonent bi lañ alayhi salaatu wasalaam kan moo bëgg ñu ne kii jigéenu yonent bi la alayhi salaatu wasalaam ba pare muy solu jiin di sol ay yu di génn di maquillé ak def yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di tere yëpp mu mel ko ba pare ne kooku jigéenu yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam nga ne loolu ñaaw na te loolu kan moo nangu xel mun nan naan moo tax yàlla ne kooku dama ko ku fi indi ku fi def man yati fahishatin mubayyina yudha'af lahu yudha'af lahu al'adab den fay ni dañu dama koy fulandil mbugal mi ñaari yoon bu ko keneen ab ku dul yéen defee benn lañ koy dóor bu dee benn la yéen deux leen di teg moo tax mu ne leen bés bu ngeen fi defee yéen sama waa kër dégg ngeen li ma wax leer na ku fi def le contraire dinaa fula ni bëggal mi sa kaw moo tax aslam bi ah, bàyyi Zayd ibn aslam di sëruñu imam Malik bu mag boobu rahmatullah alayhim moom dane ah, Seydina Umar ibn al dafa mas a ànd ak bim saxaa yenn ci saxaabay yi radiyallahu fekk muy ci période sécheresse bi nga xam ne nit ñi ñu ngi fees dell madinatul munawwara seydna Umar ibn al-Khattab daldi jàkku sonn lu nekk mu dugg ci ngir mën a lijjanti problème bi nee na mu ànd ak yenn ci saxaabay yi radiyallahu di dox ñëw ba côté këram rek bi mu toogee noonu ñu toog xetu yàpp di ko xeeñ mu ne xanaa kay kenn amul sama kër xanaa ku ma ñemee noonu nag jamono jii nga xam ne kenn amul lu mu lekk presque débrouiller gu nekk ma dugg ci lu ne ma dugg ci wax li may wax sama kër kan moo ñeme di fa togg yàpp ba muy xeeñ di agsi ci man gars yi nee na mu ne aslam qum jógal demal nga seetal ma kan la mu dem nee na bi ma demee maa ngi fekk muy Ubaydullah ibn Umar ibn al-Khattab di doomam di Ubaydullah ndax dafa amoon doom ju tudd Ubaydullah aslam nee na ma agsi loolu mu ngi ci tabaqaat ibn Sa'd nee na ma agsi ne ko ah bi ma gisee mu ngi teg cin wi yàppu géléem gaa ngi ci mu ne ko sa baay moomu yónni nee na mu ne ko mu ne ko ustur nii satarakallah ne ko suturaal ma rek yal na la yàlla suturaal fexeel ba fexeel mooy def daal ba bu mu yëg ne man la mu ne ko ah yow xam nga ne yónni na ma te moom yónni bi xam nga ne ma koo wax lu dul dëgg léegi moom mu ne Ubaydullah ni mujj dafa téye cin gi indi ko ba ci kanamam teg ko fekk ko fam teg teg ko di ko saraxtu di ko ñaan ba mu jéggal ko wax fi mu jële yàpp weeg nan la ko jële meram di daal di dal mooy ne moo tax moom Seydina Omar ibn al-Khattab ci kii bi dafa mujjoon ci sécheresse bi bi mbir yi méttee dane biiram bi de toute façon fii yàpp moom dafa xaraamal biiram yàpp ne kem que dëkk bi ñépp xiif àll bi ñépp ngi ñëw exode rural ñépp di ñëw ci dëkk bi dootul lekkati yàpp moo tax da doon toog ba biir bi di yëngatu mu naan ko taqarqar yaa batn daldi ciy duut baaraam bi ne ko wallaahi maa lii taqarqar yaa batn wallaahi maa ajidu ghayra hada lim doon lekk mooy diw ñaaru olive la doon lekk diw olive yooyu olive euh, euh, huile d'olive mooy diwlin yooyu ak mburu mu wow moom la doon boole looloo nekkoon lim doon lekk moo tax benn bés moom Seydina Umar ibn al radiyallahu taala anhu comme ni nga xamante ne ni noonu la ko imaam ibn Sa'd indee ba léegi mu ne rawaahu mu ne zaarahu yawman Hafs ibn Abil Aas mu ne moom Hafs ibn Abil Aas radiyallahu taala anhu di saxaaba boobu radiyallahu anhu dafa ñëw daal di seet si Seydina Omar radiyallahu anhu benn bés mu ne wa kaana umaru jaalisan ila tacaamihi fa dacaa ilayhi xafsan walakin xafsan ra'a alqadiida alyaabisa alladi yakuluhu min umar falam yasha an yukabbida nafsahu ana azdiraadihi wala an yujashima macdatahu ma jatahu mashaqqata hadumihi fantadara shakiran moom Hafs ibn Abil As radiyallahu dafa ñëw seet ci Seydina Omar benn bés radiyallahu anhuma fekk Seydina Omar mu ngi toog di lekk mu ne ko Hafs ñëwal ñu lekk mooy comme nit ku la seet si rek nga ne ko ay ci ñu lekk ay ci ci añ bi mais Hafs daal di xool palaat bi bool bi gis bool bi sawaay yi euh, yàpp woo xamante ne nii euh, bu mooy yooyu nga xam ne dañ koy tàng dañ koy weer weer ci naaj wi ba mu wow rek nga yëy ci loolu jël diwlin diwlinu olive yooyu huile d'olive yooyu ak mburu mu wow di lekk mu xool affaire bi daal mu ne ah moom daal mu gis ni daal wax dëgg du yàq euh, maay daam yi euh, intestin wam yi daal du ko yàq ci lekk gi waaye lii moom du ma ko lekk ndax ñoom it dañoo nekkoon koo xam ne ñu dëggu lañu wa waaw mooy ne dëggu gi ñu dëgg woon ci jamono jooju bi mu gisee ne Hafs mii daal ne ko Hafs kaay lekk Hafs xool affaire bi na ko jërëjëf euh, baax na ko mooy Oh, gàntal sant euh, Shakira daal di koy sant ci euh, quand même euh, kii bi gentillesse bi ba koy invité ne daal lii moom moom daal man da lekk lii quoi mais suur na quoi waxu manuma ko ba pare nag bi nga xam ne nag ci la wax loolu Seydina Omar wa adraka amirul mu'minina sirra huzufihi ala ta'amihi farafa'a basarahu nahwahu wa sa'alahu ma yamna'uka an ta'amina Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu daal di comprendre jëli li tax Hafs mi nanguwu la lekk ak man moom daal mu comprendre na gis nga Hafs mi mooy comprendre na li tax mooy lekk gii la waaye olive di diwlin mburu mu wow nag mburu ah non mu xool Hafs comprendre affaire bi léegi nag mu daldi koy laaj gin koo laaj ne ko waaw wama maa man maa yam na taamina waa lan moo tax lekkoo ci suñu lekk gi lan moo la tere ba lekkoo Hafs wax ko waaye bi saraxatin wa sidqin faaqa maa arim maa alif maa alimnaahu wax ko ci ak dëgg goo xamante ne nii dépassé na li ñu xam jamono yii suñu jamono yii nga xam ne ak koo man di doon ak luñ la man di wax duñu tee mukk ñu wax la dëgg gi ñu am mu ne ko Hafs ne ko innahu ta'aamun xashinun yaa amiiral mu'miniin wala sawfa arji'u ilaa bayti li anaala ta'aaman tayyiban layyinan qad suni'a lii wa qad suni'a wa u'idda lii mu ne ko Hafs ne ko ndéet yow nag li tax nag lekku ma nag Omar yow amirul mu'minin di jiitu jullit ñi da ngay xam ne nag sa lekk gi ta'amun xashinun waaye lii lekk la goo xam ne kenn xamul lim te lii lu fàdd la sa lekk gi lekk gu fàdd la ah man Hafs yii manuma koo lekk ah innahu ta'amun xashinun ah lii dafa fàdd Omar sa lekk gi amirul mu'minin non sa lekk gi moom sincèrement dafa nekk lu fàdd neexul lewet te xool ko rek tem mu yóbbu la fa sori walla saw fa ne ko nag eh, eh, eh, xaaral sax man ma dem sama kër ut fa plat boo xam ne ñam boo xam ne bu baax te neex boo xam ne defaral nañ ma ko prépareel ma ko ma indil la bu ko defee nga lekk ci lool mais lii quand même amirul mu'minin di lekk lii man manuma cay lekk ah Seydina Omar ne ko yaa Hafs ataraani aajizan ne ko yow Hafs <laughs> ataraani aajizan an amura bi sigaari al-mi'za fa yulqaa anha sha'raha wa amuru bi riqaaqi al-burri fa yuxbazu xubzan riqaaqan wa amuru bi saa'in min zabiibin fa yulqaa fi samnin xatta ida saara misla ayni alxajali wala alxijli ayni alxajali subba alayhi almaa fa yusbixu ka annahu damu gazalin fa akal fa aakulu haadaa wa ashrabu haadaa ne ko ataraanii aajizan yaa yow Hafs ñuy wax nga naan ma euh, sama affaire bi sama lekk gi neexul dafa fàdd te baaxul ci mooy baaxul daal moom daal boobu lii ma man Hafs daal manuma koo lekk mu ne ko léegi yow danga foog ne dama lay laaj est-ce que atarami ajizan ndax gis nga ne est-ce yow jàpp nga ne man Omar damaa nekk koo xam ne dafa incapable hein dangaa foog ne man dama incapable daal di digal ba ci gàtt gi lenn ci gàtt yi bëy walla xar ñu daal di ma koy indil xoola ni mu ko koy waxe <laughs> mu ne ndax dangaa maa gis ma nekk koo xam ne dafa incapable daal di digal ñu indil ma ci lenn ci gàtt gu ndaw bi ñu daldi ma koy fa yulqa anha sha'raha ñu daldi ma koy feesal dindi der bi fees ko bam rafet teg fële ba pare ma digal ma digal ne nañ ma defal ci burru orge daldi ma koy indil ci bi ci gën nooy te gën cee baax ñu daldi ma ciy defar fa yuxbazu xubzan riqaqan ñu daldi may defaral mburu moo xamante ne nii mburu mu neex lay doon te nooy nga foog ne man incapable naa lool ba pare nag ma digal nag ñu defal ma saa lu toll ni saa ci zabib muy tàndarma yu wow yooyu mooy raisin yu wow yooyu ma digal lool ñu daal di koy sànni ci benn lu mel ni beurre def ko ci benn beurre def ko ci benn récipient ba ni nga xamante ne nii hatta saara mithla ni xajal alxajal mooy pucc mooy naat waaw mooy naat ci wolof mu ne mu mel ni mbir mi ndax rafetaayam ak lekk gi ni muy rafete mu mel ni bëtu naat tellement ni muy briller ndax lekk gu rafet ndax dangaa foog ne manuma lool digal lu toll ni ci saa ci résin yu wow ñu defal ma ko ci benn lu benn récipient ak beurre bu ci nekk boo xamante ne ba mbir mi mujj mu nekk fa xaw fa yàgg ba mel ni bëtu naat ndax li muy melaxi te rafet lekk googi ñu sotti subba alayhima ginnaaw gi ñu sottil ma ci nag am ndox ah fa yusbihu ka annahu damu ghazalin mu mel ni nag boo ko xoolee mu mel ni dereetu kéwél nga xam ne ni muy kiiwe nga xam ne day mel ni lekk gi daal mooy doore voilà mu mel lu doore nag fa akulu hada wa ashrabu hada bu ko defee may lekk ci gàtt googu ñu ma dindil kii miswil ma ko tamay naan ci lee lool nga foog ne man damaa incapable yow Hafs foog nga ne man incapable naa ci lool fa qaala lahu Hafs wa huwa yadhak Hafs nag bi mu déggee Seydina Umar ibn al-Khattab wax noonu radiyallahu anhuma mu reetaan ne ko innaka bi tay bi ti bi tayyibi la xabiirun yaa amiral mu'miniin na ko yow daal yow amirul mu'miniin ah <laughs> mii xam nga lekk gu baax ah nii nga waxe affaire bi nii yow xam nga lekk gu baax de yow plat yu baax yi ndeke nii nga xamee affaire yi Seydina na ibn al-Khattab ne ko mooy innaka yow dëgg-dëgg bi tayyibi taami la xabiirun ci lekk yu yu neex nag plat yu yu yu yu kawe yi yow ku ko xam nga ndekete wastanafa omar xadiisahu fa qaala walladi nafsi bi yadihi seydna omar ibn daldi wax ak moom nga xam ne seen lépp njàngal la woon xoolal ci bool lañ toog fan lañ déparé kaay añ kaay bokk ak man sama lekk gii mu tont na ko sa lekk gi dafa fàdduwaay yi sa lekk gi dafa naqaree lii lii du ma ko lekk baal ma dem sama kër ut plat boo xam ne bu neex togg gu neex goo xam ne waajal nañ ma ko bu ko defee ma daal di koy indi daal di la koy jox mu ne ko ndax dangaa foog ne incapable naa ci lool wax ko ni mu kii mooy ci lekk lañ tàmbalee mais xoolal njàng moom koy indi moom Seydina Omar radiyallahu anhu mu ne ko walladi nafsi bi yadi man Omar maa ngi waat ci ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom lawlaa an tanqusa xasanaati mu ne le mu ne ko lawlaa an sa xasanaati la shaarak la shaaraktukum fii liini ayshikum mu ne ko budul woon ne maa ngi wàcc ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom budul woon ne dama ragal samay yu baax daldi wàññeeku waat naa ne kon dinaa leen bokk ak yéen ci seen dund gu neex gi ngeen nekke dund gu neex gi nu ngeen ma ko xam walaw shi'tu ta man bu ma neexoon man Omar la kuntu adyabukum ta'aman wa arfahukum ayshan moom la bu ma neexoon man Omar ma nekk ci leen gën neex ñam bu ma neexoon heure añ reer bu jotee amul benn kër buy dàq ak lekk sama kër bu ma neexoon ma def loolu de Omar man wa arfawukum ayshan gin leen a nag ndaataa tëllëxe ak dund gin leen a dàq opulence gin leen koo am ci leenug dund bu ma neexoon ma def loole de wala nahnu ne te ñun Omar waat naa ne man a'lamu bi tibi taami min kathirin min akili ne te waat naa ne xam naa man ñoo dina xam lekk gu neex ci ñu bari ñu koy lekk jamono yii man maa leen ko gin a xam waaye kin walaakinnanaa waaye ñun nada'uhu dañoo bàyyi loolu yépp lekk yu neex yooyu dañ koo bàyyi li yawmin ndax bés boo xam ne ni tadhalu fihi kullu murdi'atin amma arda'at ci la jigéen gu nekk nàmpalkat bu nekk dootul faaleeti dootul talati ki nga xamante ni moom lay nàmpal wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha képp koo xam ne ëmb na tamit